min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xaamisi cashar. wa can Aa'ishata radiyallaahu canhaa annahaa qaalat. kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa faatathu salaatu minal layli min waj'in aw ghayrihi sallaa minan nahaari isnatay asharata rak'a rawaahu muslim rahimahullah kon xadis bi mooy bi mujj mooy xadis numéro cent cinquante cinq ci téere bi Euh, euh, muy bu mujj ci buntu bi ci garab gi al imam di ñu présenté ci toolu nit ñu sell ñi muy euh, di wattu ci jëf yu baax yi ñuy jëf ñu koy ñu ciy wattu di ko sàmmoon teg moom tabañ di def di baax <laughs> gisoon nañ ci jotaay bi ñu génn ñaari xadiis commencé woon nañ ko mu limoon ne xadiisu sayyidatu Aisha ba junj ko ahabbu diini wa kaana ahabbu diini ilayhi après ñu gisoon euh, hadith cent cinquante trois bi jëloon Seydina Omar radiyallahu anhu ku nelaw ca xisboon ba muy def ci guddi gi wala lenn ci moom mu jàng ko diggante fajar ak tisbaar dañ koy bindal comme si ci guddi gi la ko defoon naka noonu hadithu Seydina Abdullah ibn Amr bi mu ne ko woon bul mel ni diw <laughs> da taxaw guddi ginnaaw gi mu bako bii nag mu ne waan Aisha mu ngi koy jële ci sittatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha muy euh, sayyidatu Aisha bint Siddiq annaha qaalat radiyallahu anhuma mu ne kaana rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na loo xam ne da koo saxoo woon ida faatathu salaatu min al-layl bu dee daa am benn julli da koo raw da koo rëcc ci guddi gi te la ko waraloon min waja'in parce que daa feebaroon aw ghayrihi wala beneen lu tax daal ba mënula taxaw guddi googu julliwu ko salla min an-nahaari sintay asharata raka da doon julli ci bëccëg gi douze rakka fukk ak ñaari rakka la doon julli moo yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne rawaahu muslimun hadith bi al imaamu muslim ibn al-Husayn ibn Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi moo ko solo hadith bi nii kon. rahimahullah al imam dañu ciy leeral benn mbir moom la tëjee mooy xadis bi mujj ndax ñetti xadis leen bi boo ci génnee bi mu junj fële ci kaw boo ci génnee bi nga xamante ne moom la junj fee ci kaw mu ne kon mu ne euh, yonent bi alei saatu salaam de lii la doon def ngir lan ngir wane ne moom li nga xam ne moom la baaxoo woon di def ci jaamu yàlla ci guddi gi bu ko dara taxee ba defu ko da koy rattraper ci bëccëg gi day niroo hadis bi ñu jógoon bii weesu yaa abdallah la takun misla fulan bul mel ni diw kaana yaqumu layla fa taraka qiyam al da doon taxaw ci guddi gi léegi mu ba ko complètement mooy hein kon affaire bi lii la da doon taxaw mu far ba léegi yow <laughs> moom yonent bi alayhi salaam du jàngalekat bi nga xam ne moom wax kese lay def <laughs> waaw ah xool leen li may wax déglu leen li may wax te bañ xool li may jëf déedéet loolu wax naa la ku ñàkk personnalité koy wax ku xamul boppam ak xamul mission bi mu yor waaw wax yi daa war di dëppoo ak jëf yi waxuñ la ne lépp loo wax ci lu baax da koy def mais quand ba nga xam ne yow mii yaa ngi ci yaa euh, di def lu la neex ba pare naan gars yi bu leen xool li may wax de xool li may def xool déedéet yeneen saa yi bu doon ne. ak euh, feebar da ko dal wala mettit am lu tax daal ba mënula julli bu bëccëgee da koy fay loolu gisoon nañ ci hadis bële ne kene euh, bu Seydina Omar bi man naama an hizbihi min al-layl aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna al-fajr wa salati dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl boobu noonu mooy leeral bi képp koo xam ne alhamdulilah dafa nalaw ca walla moom doon taxawu guddi moo xam alquran bi moom jàng ci biir julli yam lay def wala boobu boo xam ne façon jaamu yàlla bu muy def même bu dul julli comme jàng alquran comme ni ko al imaam al iraqi waxe wa rahimahullah mu nelaw ba loolu rëcc ko ndax ngànt gu tax mu jàng ko diggante fajar ak tisbaar kooku dañ ko koy bindal comme si ca guddi la ko def ma moo tax yonent bi alayhi salaam bu ko rawoon noonu la doon def léegi nag fii sayyidatu Aisha dana sintay asharata rakka waaw da julli douze rakka loolu nag lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne loolu lu tax parce Yonent bi alayhi salaam ni mu doon naafila koor ak en dehors de doonu loon génn li nga xamante ne ni loolu dafa am lenn ci borom xam Yonent bi alayhi salaam ay naafilaam moom doonu loon génn. li nga xam ne riwaay yi ñëw di nettali Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma bi mu demee Faraan foofu la xadiisam bu siiw bi néeg Sayyidatu Maymuna tàntam te Yonent bi alayhi salaatu salaam jógoon di julli am na riwaay yu ne yoo xam ne boo dajee yooyu ak riwaay Sayyidatu Aïsha yu bari yi ah mooy ne Yonent bi alayhi salaatu salaam doon loolu génn onze rakka li gën bari bari bari treize la woon waaw koor ak en dehors de koor waaw moom doonul woon dépasser li nga xam ne mooy onze rakka wala treize rakka yenn yi ne neuf yenn yi ne huit boo huit yi mooy boo ci tegee trois yi euh, shafaat witar ak yooyu deux yooyu ak witar muy treize muy muy onze onze mooy biir yëpp mën nga ko tënk ci li nga xam ne doo doon génn onze ak treize lu mu bari bari treize moo xam nag koor la wala en dehors de koor kon lii la woon léegi xam nga dafa nekk yu impair dafa nekk yu impair <laughs> waaw <laughs> mooy yu doon onze rakka wala treize rakka léegi nag am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi yoo xam ne dañu ne boo gisee li tax yonent bi alayhi salaam bu ko lool rawoon bu ko rëccoon mu doon julli ci bëccëg gi au lieu mu julli onze rakka wala treize rakka mu julli douze sintay asharata rakka loolu lenn la mooy que parce que day fay witar bi bu dee bëccëg la day tóol loolu dañ koy dañ koy def ñaar ndax yonent bay saa saam am ne ñaari witar amul ci benn guddi te xam nga dafa am salaatu nahaar yi bëccëg gi dafa am witar mooy julli farata yi dafa am loo xam ne ak seen witar la mooy julli boo jëlee fajar ñaar farata yi lañ yor tisbaar ñeent muy lan yooyu yëpp ay yu yu yu yu peer tàkkusaan ñeent timis moo nekk ñett waaw timis nekk ñett muy witar bëccëg mu tëj julli bëccëg guddi gi nag yonent bi alayhi salaatu salaam awtiru ya ahlal islam awtiru ya ahlal islam awtiru ya ahlal islam witar leen yéen waa l'islam witar leen yéen waa l'islam ak li mu wax ci ngëneel yooyu ba tax Hanafi yi rahmatullahi alayhi ne waajib la mais fard ñoom parce que fard moo gën a fort ci ñoom ko waajib moo tax al ulama al ahnaf rabi rahimahumullah ñoom dañoo jàpp ne euh, farata la du farata mais waajib la dafa war waaw melul ni julli timis comme julli gee waaye moom dafa war waaye waa jumhur ñoom dañ ne min al wa shafi'iyyati wal hanabila non dañ koo sopp waaw dafa nekk nag lu lu feddale ko nit ki def ko ndax yonent ma lay saasaam doonu ko woon bàyyi moo xam ci dëkk bi la nekk moo xam dafa tukki léegi nag loolu noonu li nar boobu lañ ne comme que dafa nelaw la sayyidatu Aisha iza faatatu salaatu min al-layl bu ko rëccee julli ci guddi gi lu muy def min waja'in ci feebar aw ghayrihi wala lu wuteeg moom salla min an-nahaari day julli ci bëccëg gi sintay asharata raka li nga xamante ni mooy douze raka loolu see bëli lay fay witar bi ne suuf ko comme que bëccëg gi ñaar lay doon waaye loolu dañuy indi ci masala mais est-ce que sax mën naa nekk di fay witar waaw loolu eh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuti ah ñenn ñi dañ ne gis nga witar moom wax ko mooy bu fajar gi xare jeex na waaw te loolu ñu ëpp loolu lañu wax ndax yonent may saar saar moo ne man salla min al layli falyaj'al aaxira salaatihi witran waaw ma euh, ku julli ci guddi Mawlaana Ibn Umar da ko doon wax ne képp koo xam ne dafa julli guddi na def li mujj ci julleen bi muy julli mu nekk loo xam ne day tóol fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'muru bi dhalik waaw da doon digle loolu fa idha kaana al-fajru faqad dhahaba kullu salaati al-layli wal bu fajar gi xaree bépp julli guddi gi na dem na ak witar loolu tax ñu bari ne kon waxtu witar moom bu fajar gi xaree jeex na amul dara lees fii fay mooy raw na raw na voilà ku bu bu rawee raw na la jeex na te loolu xadiis boobu al imaam Abu Daawud al imaam An-Nasaa'i rahmatullah alayhi daal nañ koy solo kon nag loolu benn wax la waaye am na leneen lu ñuy tegtaloo loo xam ne dañu ne al imaam Ibn Xuzayma rahmatullah alayhi dafa solo jëlëg Seydina Abu Saïd loo xam ne lu mu yëkkati la radiyallahu anhu mu ne comme yonent bi saa saam da ne man adrakaw subhu wala yuutir fala witra la képp koo xam ne suba jullit suba bi nekk farata jot na daf laa dab te fekk dafa goo witar jeex na kon nag ñu ne kon loolu day wane ne kon affaire bi witar dañ dul nekkul sax lu ñuy fay fi kaw ñooñu mooy kon li yonent bi saa saam julli nekkul ne day fay witar voilà parce que witar moom bu jeexee bu fajar gi xaree jeex na voilà kon nag loolu la <laughs> léegi mu ngi noonu mu am nag ñeneen ñoo xamante ni nii ah non non non non non ne wétar bu jeexee comme laal imam Ibnul Munzir rahmatullah alayhi solo ci jële ko nettali ko ci lenn ci salaf yi rahmatullah alayhi ne non liy génn mooy waxtu wi nga xam ne moom lañ tànn mooy ixtiyaar yi waaye daruura gi day def bu fajar gi xaree waaw moo tax bu fajar gi xaree nit ki mën naa julli witar te loolu ku mel ni al imaam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi solo na ko ci al imaam Maalik nettali na ko tamit imaamu Shaafi'i ak al imaamu Ahmad waaye loolu mooy waxu imaamu Shaafi'i bu yàgg waaw. kon nag mu ngi noonu léegi est ce que koy fayam déet ci lañ newoon kon. da ngay gis ne wax yi rek rien que est-ce que witar kon gis nga wax yi ñu ëpp dañu ne non non kenn du ko fay witar moom bu jàllee jàll na kon ñu ëpp dañ ne non kenn du ko fay non witar moom bu dépassé dépassé na rawatina bu dee ne leer na ba affaire bi ci non non loolu kenn du ko fay voilà voilà moo tax <laughs> loolu wax la ju siiw ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi moo tax ku mel al imam Muhammad ibn Nasr rahmatullahi alayhi mu ne képp koo xamante ne nii nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi nga xam ne ci lañ biddanti ca nelaw ba mooy loolu bañ jógee Tabuk ak yooyu ñu biddanti ca xurwa képp ku ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa fay witar kooku moom juum na voilà <laughs> waaw trouvé wuñ fenn ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu ñu nettali que ne da doon fay witar te trouvé wuñ fenn fu mu ne da ko doon digle ne bu weesoo na nga ko fay sauf que Euh, ñi nga xamante ne nii euh, ñooy ñi ñi ne mën naa nekk dañ ne mooy hadith sayyidatu Aisha bi loolu lay waaw am ñu ne non dañ koy fay kay ndax hadith sayyidatu Aisha bii nekk ci imaamu Muslim waaw te loolu jëlee nañ ko ci ku mel ni Sayyidina Ataa ak ku mel ni imaam al-Awzaa'i ne dañ koy fay walaw tala'at ash-shams même bu dee jant bi feeñ na waaw te loolu nag wàll la ci waxu. ki nga xam ne mooy Shafi'i yi imaamu Muslim rahmatullah imaam an bi muy shara imaam sharh sahih imaam Muslim tudd na lii ne loolu wajhu la waaw ci seen kënañ dañ koy fay soog ko ñenn ñi ak Seydina dañ koy fay ci bii bii ñëw ça veut dire lan mooy guddi gii ñëw waaw am ñu ne dañ koy fay rek waaw moom moom moom ci Shafi'i rahmatullah dañ koy fay mooy te loolu hadis bee bu Sayyidatu Aisha bii ñu nekk loolu day wone que ne loolu moom euh, dañ koy fay voilà mooy ne nit man na koo fay waaw te tamit ñu ne am na beneen affaire hadith Seydina Abu Sa'id al-Khudri anhu boo xam ne da koo yëkkati waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa man nasiya al-witra aw naama anhu falyusallihi idha dhakara waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane képp koo xamante ne nii dafa fàtte julli witar wala mu nelaw ba mu raw ko fal yusallihi na ko julli ida dakarahu saa bu mu ko fàttale ko ñu ne mais lii kay ah lii nii day wane ne kon nag affaire bi dañ koy fay kay waaw te buñ koy fay comme que la witraani amul ñaari witr ci ñii ci guddi waaye ñii ci bëccëg yi lool moo tax yonent bi alayhi salaatu wa daal di julli li nga xamante ne nii mooy douze rakka au lieu de onze rakka yiñ ko xame woon wala treize ñoom ah loolu euh, nga xamante ne ni loolu la ñu wax loolu daal lañ dëgërale li nga xamante ne ni mooy euh, seen mazhab léegi nag xadiis bii nii al imaamu muslim rahimahullahu taala dafa mel ni wala euh, waxoon nañ taxriij bi de en fay <laughs> wala yow yow wala yow yow yow yow yow ba suyuro biñ ci paree comme niñ doon def euh, est-ce que waxoon nañu ne xadis bi euh, solo nañ ko ci bërëb sàngamam bërëb sàngam imam muslim rahmatullah alayhi wax nañ ne moom moo ko solo est wax nañ ñeneen ñu ko solo way <laughs> way way daal gaa di jabaar kon mooy amaana waxuñu ko woon voilà mooy amaana waxuñu ko woon en tout cas euh, nan fàttalikuwuma ko <laughs> waaw <laughs> man la kon nag euh, bu dee répété la euh, ku dégg mbir mi ci biir kene waxoon nañ ko euh, na na na mu xam ne dañ koo répété waat rek kon nag nañ ko waxaat kon nag al kon xadiis bi nii al imaamu muslim rahimahullahu taala moom soloo na ko rahmatullahi alayhi na ko noonu kii itam al imaamu tirmidiyu rahimahullahu taala moom itam daal dina koy solo magonoon alimamu an-Nasaa'i ak alimamu Ahmad ibn Muhammad alimamu imam al-Buxaari al-Muslim mu ngi ko indi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaat baabun jaami'u salaatil layli wa man naama anhu aw marid mu ne haddasanaa Sa'iid ibn Mansuur mu nekk ñu nettali mooy Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Usman al-Marwazi rahmatullahi alayhi wa Qutayba ibn Sa'id ak Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani Abu Raja al-Balkhi rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi mu ne jami'an ñoom ñaar yépp Sa'id ibn Mansur ak Qutayba ibn Sa'id ñoom ñoo ko nettali Imam Muslim an abi awaana muy alwaddah ibn abdillah alyashkuriyu abu awaana rahmatullah alayhi albasariyu rahmatullah alayhi mu ne qaala saidun kanta sama sëriñ bi ma njëkk a nettali si said moom lii la wax dane haddathana abu awaanata dane haddathana nettali nañu abu awaanata an qataadata mu jële ci qataada ibn di'aama ibn qataada ibn aziz ibn amr ibn rabi'a Shufay ibn Di'aama Abul Xattaab as-Sadusi al-Basri rahmatullahi alayhi an Zuraara ibn Awfa muy Zuraara ibn Awfa al-Aamiri Abu Haajib al-Aamiri rahimahullahu ta'aala an Sa'd ibn Hishaam moo ko jëlee ci Sa'd ibn Hishaam ibn Aamir al-Ansaari radiyallahu ta'aala anhumaa mu ne an Aysha moo ko jëlee ci Sayyidatu Aysha hadiis bi nag gën na gudd ci yeneen ci Aysata bint Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha fadathu salah kana idha fadathu salatu min al-layli min waj'in aw ghayrihi salla min an-nahari ihda ashrata rak'a voilà ñii la ko ëndee yonent bi alayhi salaatu wa salaam de bu doon da ko euh, rëccoon daf julli ci guddi gi Ah, la da ko waraloon mooy métit dafa tawat wala leneen day julli te bëccëg te sinta asharata raka nii la ko al imaamu indi al imaamu muslim rahimahullahu taala hmm, indi na lu xaw a mel nii ah, loo xamante ne après mooy xadis bii nii bi mu ci teg juste après da mooy xadis numéro sept cent quarante six ci xadis ci saxiix bi Euh, mu li muy indi am na beneen boo xam ne qa na euh, mu jaaraat ci même kii boobu dane wa haddathana Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa wa huwa ibn Yunus an Shu'ba an Qatada an Zurara an Sa'd ibn Hisham al-Ansari radiyallahu anhuma an Aisha radiyallahu anha anna qalat kana Rasulullah alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam idaa amila amalan athbatahu wa kaana idaa naama min al-layli aw marida salla min an-nahaari ithnata ashrata rak'a qaalat wa maa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaama laylatan hatta as-sabaah wa maa saama shahran mutataabi'an illaa ramadaan voilà foofu dafa ñuy indil beneen yoo yoo xam ne nee na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam moom Sayyidatu Aïsha eh, bu ma soona jëf benn jëf da ko doon saxal voilà gis nga di topp al muhafaza gis nga di wattu li nga xam ne alal amaali ci jëf yi nga xam ne yaa ko jël tànn ko ci jëf yu baax yi ngir sa borom nga ci nga koy saxal wa kaana ila naama ba looloo tax bu ma soon a nelaw min al-layl ci guddi gi aw marida wala mu feebar salla min an-nahaar day julli ci bëccëg gi sintay asharata rak'a douze rak'a fukk ak ñaar qaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ma ra'aytu rasulallah dama gisuma yeen ndawul yàlla sallallahu alayhi wasallam mukk kaaba mu taxaw laylatan hatta sabah julli guddi début bi ba fin bi masu koo def ah dañuy delloo lam tax mawlaana Amr ak ña nga xam ne ñoo ñëw kërëb laaj soxnaam yi wax ko ñu mel ni dañ koo mu ne leen maa leen gën a yàlla te leen ko gën a maa leen gën a takkook ay ndigalam gën leen a ay tereem waaw bokk la waxoon te damay julli di nelaw guddi voilà mooy masula julli guddi gi yëpp mas fajar gi xar masula wa ma saama shahran mutatabi'an illa ramadan masula jàpp aw weer weer lépp d'un coup lu moo tax ma waxoon la riwaaya yi ñëwaat ci sayyidatu Aisha yuy wane ne da doon euh, woor Shaaban lépp déedéet loolu noonu mooy lu bari danaa bëgg wax lu bari la ci doon woor waaye lii mooy woon yonente ma sa sa masula def loolu kon nag euh, euh, mbir mi mu ngi no na le wallahu ta'ala a'lam ah Euh, ci kaw noonu insha allahu taala jeexal nañu li nga xamante ne mooy suñu bunt bi suñu garab gii nga xam ne moom la ñu imaam doon euh, présenté bii di ñëw ñu jëlaat beneen garab ci nit ñu toolu nit ñu sell ñi ba léegi nga xam ne waxoon nañ la ko baabun am amri bil muhafaza xam nga ñun baabun fil muhafazati ala al a'mal lañ génn mooy buntu garab gi nga xamante ne nii